abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf annawawiyu addimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alxaamis baabu almuraaqaba althaalis an ibni abbaasin radiya allahu anhumaa annahu qaala kuntu xalfa annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqaala yaa gulaam innii uallimuka kalimaat ihfadillaha yahfazka ihfadi llaha tajidhu tujahak ida saalta fas'al illah wa ida sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata lad ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu allahu alayk rufi'ati al-aqlamu wa jaffati as-suhuf rawahu at-Tirmidhi rahimahu allah wa qala hadithun hasanun sahih wa fi riwayati ghayri at-Tirmidhi rahimahu allah ihfadhi allaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi raxaa'i ya'rifka fi ya'rifka fi shidda wa'lam annamaa axta'aka lam yakun liyusiibak wa maa asaabaka lam yakun liyuxti'ak wa maa asaabaka lam yakun liyuxti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-'usri yusra kon al imaamu an-Nawawi ñu ñëw ci baabul muraqaba balee di juróomeelu buntu bi muy bàyyi xel ragal bi nit ki di war a ragal boroomam di ko sóor waaw di ko seet ci ay mbirum ci ay joxlanteem ak ay jëfam ak ay waxam ay dalam te xam ne boroom boobu mu ngi koy fuglu mu nga xam ne mu ngi mu ngi koy surveiller ci jotaay bi ci génn jeexaloon nañ xadiis bi nga xam ne moo doon xadiisu sayyidina wa mawlana Abu Dharr bi mu ne woon bi mu jële woon an Abi Dharr ak Abi Abdurrahman ñaareelu xadiis bi ci bunt bi waaye nekk bañ tàmbalee téere bi bi lekk ba léegi xadiis numéro soixante muy juróom benn fukk ak benn mu ne nag as-salis xadis bii ñu jàng mu teg ko ci mu ne saalis mooy ñetteelu xadis ci buntu bii di baabul muraqaba waaw bi jaam bi war a vigilant ci boroo xam ne boroomam ah mu ngi koy yëddu mu ngi koy gis te mu ngi koy surveiller kon nag mu ne as-salis an ibn abbas mooy nag numéro 62 juróom benn fukk ak ñaar bañ tàmbalee téere beeg léegi mu ne an ibn abbas xadis bi mu ngi koy jële ci mawlana ibn abbas hmm. ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala muy Abdallah voilà mooy doomu al-Abbaas yépp ñoomin Qusam ñoomin al-Fadl Ubaydillah ñoo ñëpp buñ ne ibn Abbaas ah kenn kese lañ ci jublu mooy Abdullah ibnu Abbaas al-Habru waaw tarjumaanul Qur'aan ah kooku lañ ci jublu muy alxabru albahr tarjumaanul qur'aan alayhi ridwaanullah mu ne kon xa annahu qaala nee na nabi mu ne damaa mas a nekk ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu supporté ma waaw mooy yonent bi alayhi salaam dafa waroon waaw bi mu waree li mu waroon mu teg ma ci gannaaw Allahu akbar moom la naan kuntu xalfa nabi Allahu akbar huwa sayyidul eh, xalaa'iq ajma'ina waaw mooy sangu mbindeefu yàlla yi mboolem seen waaye nag jombalul woon boppam war mbaam war na mbaam waaw dégg nga Seydina Mu'aaz ca hadiisam ba kuntu xalfa rasulillahi alayhi salaatu wa salaam ala himaar fa qaala yaa Mu'aaz ibnu Jabal waaw waaw mu ne damaa masoon a nekk ci ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci kaw mbaam lañ waroon waaw gis nañ keroog bi muy gàddaay lan la Seydina Siddiq radiyallahu anhu daal di woon waajal ay kilim waaw war na kilim waaye it war na fas waaw. Medina keroog guddi goo gële nga xam ne dañoo jékki am buri bu rëy lu rëy dul lu rëy rëy ñépp dégg ko ñépp yeewu tellement ni mu foore saxaaba yi radiyallahu anhum daal di <laughs> waaw di mais di xaarante ngir ñu dajaloo ngir ñu dem fa ñu dégg riir ma waaw waaw fa ñu dégg riir ma ngir xam ana moo xew ñuy xaarante li ñuy xaarante noonu rek taxaw di xaar yonent bi alayhi salaatu salaam jóge fa mbir ma xewe woon te mu ngi yeewoon fasu Seydina Abu Talha <laughs> waaw baa jiitlee Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw ñépp tiit moom mu jóge bay dajaloo mu jiit leen fa waaw moo tax Seydina Anas wax comme ne hadis bi ne ci Sahihayn mu ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ahsana an-naas wa ashja'a an-naas wa ajwada an-naas walaqad fazi'a ahlul madinati fa kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sabaqahum ala faras wa qaala wajadnaahu bahra Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaam de wallahi kaana nabiyyu moom nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahsanan naas moo daqoon ci nit ñi xaaju taaram lañ jox Seydina Yuusuf boo déggee ñu naan Seydina Yuusuf alayhi salaam li yonent bi alayhi salaam dañ koo jox ma gis ko ba ma gisee ñu ngi ko jox xaaju li nga xam ne mooy la buti taar waaw loolu tekkiwul ne ci mbindeefu yàlla yëpp moo ci gën a taaru mukk wallahi ahsana an-nas wa ajmala an-nas ala al-itlaq rasulu rabbil alamin sayyidina ahmad sayyidina muhammad rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam waaw moo gën a taar ci nit ñi ah moo ci gën a baax ahsana an-nas waaw wa ashja an-nas te nit ñépp moo ci gën a jàmbaare waaw Allahu akbar wa ajwada an-nas te nit ñépp bu nee nit ñépp nag depuis Seydina Adam lay wax alayhi salaatu wassalaam j'espère que loolu moom ñépp fii mu ne xam nañu lool waaw ana sayyidu waladi Adam wala faxr Adam wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al-qiyaama wala faxr <laughs> yonent bi alei saatu salaam nee na ana man sayyidu waladi adam maay sangu doomu maam aadama yi alayhi salatu wassalam wala faxr waxuma ko nag ngir puuk waaw da koo wax ngir jariñ ñu te ñu xam lenn rek ci ki nga xam ne moom lañu ñu borom bi booleel jagle ya mu am ca borom ba ñu xam ci as waaw allahu akbar waaw mu ngi noonu de mu ne kon moom moo nekkoon alayhi salaatu wassalaam ajwada naas moo gënoon a tabe ci nit ñi waaw moo tax tarriihil mursala waaw comme dalaw lu ñu sànni du sélectionné ban bakkan laay dugg du ne du tànn naan man ñii ñoo may noyyi ñee duñ ma noyyi ñépp moo tax borom bi bindul bindul bindul benn bindeef moo xamante ne ni juudu Seydina Muhammad ah muy ak tabeem laalu la c'est impossible amul hatta al malaa'ika wallah amul kenn koo xam ne lu dul ne yow borom bi lam la defal da koo jaarale ci moom waaw ndax mooy baabullah waaw képp ku sopp yàlla in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw moo tax ñépp ci yam ku bëgg a sopp bu dee da ngeen ne da ngeen a sopp yàlla na ngeen ma topp man bi borom de ko wax de Seydina Muhammad alayhi salaam bu ngeen ko defee borom bi daal di leen sopp kon nag wa ajwad an-nas mu ne wa laqad fazi'a ahlu al-madina alhamdulillah waa madina daal noonu nañu tiit benn guddi waaw ñu dajaloo waaye fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo leen jiit mu ngi woon ci benn faras dim benn fas dim ñëwee mu ne inna wajadnaahu bahra mu ne fekk nañ euh, fas wi nekk géej mooy lan mooy gaaw yaatu ak daw ni mu doon dawe waaw ku gaawoon ci daw moom moom fas woo wale te fas woo wale fasu Seydina Abu Talha la woon comme ni nga xam ne euh, yeneen riwaay yi niñ ko tudde ne wa wa qad sabaqahum ila sawti wa laqad faza'a ahlu al-madinati laylatan fantalaqu qibala as-sawt fatalaqaahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad sabaqahum ila as-sawt wa huwa ala farasin li abi talha voilà <laughs> waaw fasu sayyidina abu talha kon lan lañ doon wax yonent bi alayhi salaam yii war waay yii yëpp war na leen waaw waaw war waay yii yépp wallahi war na leen kon nag moom jombalul woon boppam ne nag baax na maay rasulullah bu ma ci waree ci benn nag kenn du nekk sama gannaaw ndax man kese <laughs> ah. <laughs> déedéet moom deful woon noonu deful woon noonu de <laughs> waaw comme ñi nga xam ne ñoom ay réflexe yu mel noonu lañ yor waaw nga xam ne lii yonent bi alei saatu def toog supporter nit xoolal suñu oto yi ñu yor di dem foo xamante ne nii yow waxuma la ñooy ñooy ñooy for ci mbedd mi parce que loolu wóoratul waaw loolu wóoratul jamono ji daa yàqu léegi waaw yor sa oto jóge dégg maam Ndakaaru ne da dem Thiès wala da ngay dem fële ca Kilikoro wala fa nga xamante ne mooy sigi coor sa oto bu ndaw la yow kese la waxuma la ngay for ay nit ci mbedd mi loolu wóoratut ñaata yoon la fa ay la nettal yu mel noonu ka nga for ka nga teg ndekete yoo moom loolu taxu koo jóg ngir agresser la ngir am lu mu jël ci yow la waaw waxuma lool yow da dem foo xamante ne foo xam ne bés bu nekk da xëy dëkk caaro yi wala Pikine wala Guédiawaye chaque bés bu ne biir dakaar ngay liggéey sa oto nga yor xam nga fii sa mbokk yoo xamante ne ni ñoom itam côté boobu lañ jëm saa su ne ñu ngi ñu ngi dem ci ci ci ci rang-rang ba wala ca garage ca buntu tali ba di xëccoo ay super ci ci fajar bi ngir teel a dem sax yow nga xam loolu te moom yàqalu ko yow xam nga ne heure bi nga xam ne moom yow boo waxtaanee moom moom heure ba ngay àgg moom moom bu ko jël bu ko amoon sax jël waaw ndax fajaroon gii muy def sax taxu koo àgg à l'heure xanaa léegi <laughs> yi ñu ne dañ koy defar bu pare mu tane waaw allahul musta'an <laughs> waaw moom kefee xam <laughs> yow nga xam ñu mel noonu di dem à vide yow kese waaw léeg-léeg nga romb leen accélérer dem day dem wa xaaliqi naasa bi xuluqin hasan gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn waaw dëkkal ak nit ñi di jikkoo ak ñoom del del del del dund ak ñoom dund gu rafet dund gu rafet waaw waaw kon nag affaire yi yonent ma ay saab-saab nii man kuntu man mawlana ibn Abbas dama ne woon xalfa nabi ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yow man benn bés loolu dañ ci xame bu dee ne bàyyi ma la boo xam ne moom man nga cee yéeg comme ñoom fas boo xam ne loofut sonnul man naa supporter lu ëpp ñaari wala ñaar loolu bokkul ci maltraitance waaw nga léegi suñu doomu jamono idée gaa yi naan ay écologistes dañu leen bombarder ay wax ba ñu jàpp ne fii mu ne hein ñu jàpp na ñoo ñooñu ñoo gën sensible quoi ñoo gën a ñoom ñoom ñoom il respecte l'animal walla iyaadu billah walla iyaadu billah alaa ya'lamu man xalaq wa huwa al-latifu al kan moo gën a xam ci bind jaam yi muy borom bi tabaaraka wa taala te mooy ki xam sew sew yi mooy ki dañ kumpa nga jàpp ne walla tabaski yi ñuy def c'est pas normal non ba suñu boy suñu doom yarum leen yarum l'islam ñu am idée yu mel noonu nga gis buñ tegee sax ñu ne ñoom duñ lekk lii quoi non ça c'est barbare c'est barbare walla iyaadu billah yow parent bi nga toog fee waxoon nañ ko ci arbaina yi naan naan ah ñi tubaab lañ aarun xam nga ne loolu gàcce la ci yow wa naarun wa sanaar wallah yow njom maxtalum gàcce door na laa dal waaw kooku nag bu nekkee man nekk ate yow baay bi man na nekk sax yéeféer ci biir kër gi gëmatul lii papaam gëm ay julleeg ay baayam ak ay yaayam ak yooyu ay julleeg ay fii am na àjjana ak safara gëmu ci dara ate la boo xam ne l'école de la république l'a bien travaillé parce que parent bi deful woon ci moom lu jiitu saxalul ci moom dara ba muy dugg l'école waaw ñu dem nekk ate bu rëy nekk ci biir kër gi bu du woor parent yëpp xam nañ ko baax na ba ñoom ci seen bopp ñoo koy defaral ndékki balaa dem école te moom te école bi non attention mooy lycée ah waaw moom dépassé na majorité bu yàgg moom ñu koy defaral ndékki bu wàccee heure koor ñu koy defaral añ wala jox ko loo xam ne moom lay demee cantine wala iyaazu billah après nag parent bi moom toog fee moom mu ngi woor nday jekk yi ak yaay ak ak baay bi di defari ndogu quoi loolu loolu la la leen di jariñ lan la leen di jariñ ñooñu walla iyaadu billah ñooñ seen mas'uliya seen responsabilité xamuñ ci dara waaw xamuñ ci dara te mu faatu woon booy bu kii woon fii def yëfi bandi bandi bañ jam ko wala mu faatu sax léegi bu bëgg gaa yi ñëw wàcceel ko kaamil quoi ñaanal ko te waa ji ate la woon te ñoom xam nañu ko loolu rek yow mi nga xamante ne yow lañu xame diine ci quartier bi wala ci koñ bi bu dee xam nga ne booy bi moom ate la woon yaw amoo droit yàlla tere nga naan da koy ñaanal waaw gëmul yàlla nan lañ koy ñaanale waaw xanaa suñu boroom waxul waxul loolu waxul loolu yoon yonent bi alayhi salaam ne amul benn bu yonent warul ci benn bu yonent waaw ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy ñaanal jéggal ñi nga xam ne ay mushrikuuna lañ gëmuñu yàlla waaw te booy bii ci la bokk gëmul yàlla waaye même bu dee ne gaa yooyu noonu seeni seeni jegeñaale lañ ñoom ñoo ñu xam ñoo nekk nekk ay ay ay yonent boo bu ab yonent ay saa saa ab ñëggam amuñu droit koo xam ne même bu dee seen ci ñoom la bokk waaw kaanu uli qurba waaw même bu dee seen bokk la mooy ñi leen gën a jege sax bu xamee ne mushriku lañ yàlla yàlla bu faatoo bu faatoo lañ bu faatoo ci amul droit yàlla na yàlla na nga ko jéggal waaw ginnaaw bi nga xam ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim bi nga xam ne ci la leen leera ne nii lañu faatoo weddi yàlla ba faatu ñooñu kenn manu ci dara dafa leer naññ que ne ñoom ñooy waa safara waaye rakketa du fay waaw kooku amul droit imam bi wala ci ñu xamee diine kii foofu mu xam ne booy ji yii la woon gëmul dara gëmul sax l'islam yii da ñaawal sax parents yi ak yooyu boo bu ñëwee ca kër ga gis leen ni muy def waaye mu naan leen moom xanaa du julli ah kii de nii rek la nekkee nga dégg booy bi naan moi je ne crois pas ça ah, non non non quoi Dieu là ah non alors non non non il y a pas ça non moi je crois yow nga dégg loo ma muy wax yooyu loo fonk fonk baayam ak foo ko man di teg ak nday ja ña nekk sa xarit benn bakkan lépp ci yem bu fooku faatoo mu ne la kaay jullee ko sax amoon ruwaay rawatina loolu moom waaw yàlla tere nga naan nañ koy ñaanal bët sàngam ay wa leen da naan man moom <laughs> sëñ bi xanaa xamoon ne man loolu li xanaa xamoon ne l'islam dañoo tere ñuy ñaanal nit ku mel noonu voilà wala bu dee yow yooyu yëpp ma ko man nag loolu duma ko man waaw loolu moom <laughs> duma ko man quoi en tout yow xaw ma nooy def mais bu boo ko defee def nga bàkkaar bu rëy rëy waaw kon nag kuntu xalfa nabi yawman dama ne woon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu waar waaw bu dee bàyyi ma la bu ko attan loolu du maltraitance du dañoo sonal bàyyi ma bi di ko teg lu mu attanul dëgg bu dee ne lu mu attanul nga teg ko ko loolu noonu yonent waaye saa saa da ko doon suñu yenn charretier yi di def yor charrette duy fa kii bi euh, charrette bi nga chargé ko chargé ko ay butéelu gaz ay lu nekk ay saakuy ceeb ba fas wi daanaka buy dox di waaja daanu loolu dafa xaram yonent waaye saa saa da ko doon tere waaw ku doon taxaw ci toog ciw fas rek taxaw di taxawaal wala di waxtaan waxtaan woo xamante ne ni amul njariñ man ngaa wàcc dala doon wax wàccal waaw ndax da ngay diisal fas yi ndax li ngay def amul njariñ loolu booy loo xam ne mais waxuñ ne képp ku taxaw ndax moom ci boppam toog na ci waruwaay hmm, di wax am ñu muy waxal waaw kon booy loo xam ne mën naa ñàkk yow mën ngaa def leneen kii woo nga nekk fi noonu kese. kon l'islam kenn du ñu jàngal nan lañuy traiter li nga xamante ne mooy animaux yi waaw mais comme que nag xamuñu suñu diine ba pare nekk de complexes ah <laughs> lan lañ bëgg lu ñëw ñu ne tubaab parce que bu ñu ko natteeg ñun ni ñuy dunde kay ah bien sûr que ñoom ñoo ñu ëpp yërmande ci ci ci ci ci bàyyi ma ñun ni ñuy dunde muus mu la deful dara mooy taxaw fee nga romb ko di ko kii ba kii kaj ko ci biir bi tëb pomm bal mu day nele violence gratuite muus mu deful la dara lekkul say fuut deful dara fee la toog di nelaw di sieste nga yootal ko wala jëlu xeer ba kii rek ko mais yëfu sauvage yooyu mooy la ñoo kay bu dee ci loolu la ñuy waaw jàpp mbaam yi di leen tullee tulli ba far mbaam yi daal di dëgër bopp ñu naan mbaam daa dëgër bopp ma ne yow yaa koo tax waa yow tulli yi koy tulli après dalay joxew dalay aju fële bàyyi la nga dóor ba loolu la neex du dem fet fas noonu lépp noonu mooy violence boobu loolu kay ñépp ñu mel noonu wax dëgg yàlla nag <laughs> faut pas être euh, euh, aveugle quoi mooy euh, tubaab bee la gën fuuf ci ñi muy traité ñi nga xamante ne mooy animaux yi mais bu ñu xamoon suñu diine tey doxal la xam ci diine suñu digganteeg mbindeefu yàlla yépp sans distinction ci xorma gi ñu leen war a jox respect bu ñu leen war a jox waaye ku nekk nag dañ ñoo digal la Sayyidatu Aïcha waxoon. te muqaddimatu saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi an nunzila an-naasa manaazilahum ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay loolu du nit ñi kese bàyyi may fi leen yàlla teg ñu teg leen fa bàyyi may du ñu ay nit waaw du ñu ay nit wala qad karramnaa banii aadama li borom bi bind nit a ci gën a tedd waaw loolu la borom bi def léegi nag bu kenn yaakaar ne seen idée yi. yu misère bond yi ngeen yor yu baaxul yi yu pourriture yi nga xam ne ay yu nëpp lañu mais dañ ko peinture <laughs> li nga xam ne mooy lu rafet ñu koy xoye nit ñi ci àddina bi ah di ko jaarale ci télé yeeg yooyu ak média yi ñu jàpp ne looloo rafet ba tax li li ñu borom bi digal ak fa teg lu nekk ñun ñu teggi leen fa ndax la ngir neex Paul wala Nicolas mukk du mën a nekk wala Élisabeth du mën a nekk laa lool man da waaw kon nag kuntu xalfa nabi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam day sànn gis nga de wàcc gi mu ba man di supporter doomu ko ku di cousin wam muy Seydina Ibn Abbas teg ko ci gannaawam waaw yawman benn bis fa qaala mu ne biñ nee ci kaw war waayu mu ne ma yaa ghulaam inni uallimuka kalimaat mu ne yow ngone si ah ah man de dama lay jàngal moo tax am na ci yeneen riwaaya yaa gulayyim ah. yaa gulayyim ci musnadul imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi waaw yaa Gulaym e eh, yow ngone si xoolal rek ak cofeel gi mu ko doon waxee alayhi salaatu wassalaam bon oh. yaa Gulaam aw yaa Gulaym alaa u'allimuka kalimaat yanfa'uka Allahu bihinna ci riwaayu benn ci riwaayu imaam Ahmad yi ndax duma la jàngal ay kaddu yoo xam ne borom bi de dina la ci jariñ jaare ci kaddu yooyee waaw ci beneen riwaaye bi mu ne ko bu ma bu ibnu bu bu eh, eh, ba léegi solo ci ñetti bërëb moom al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi mu ne foofu dane ma inni muhaddisuka ya ghulaam inni muhaddisuka hadiisa maa eh, yow ngone si man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay jàngal am nettali di la jàngal ay ay ay ah, mam jàng ab xadiis boo xam ne jàkk jàppal Allahu akbar waaw kon bu ñëwee ci riwaaya imaamu Tirmidhi bi nga xam ne moom la al imaam indi an-Nawawi rahimahullah mu ne ko yaa ghulaam inni muallimuka ci riwaaya imaam Ahmad bi am na boo xam ne dana yaa ghulaam inni muallimuka kalimaat dama lay jàngal ay kaddu waaw Allahu akbar dama lay jàngal ay kàddu kon mu ne ko inni uallimuka kalimaat man de dama lay jàngal ay kàddu yoo xam ne mu ngi nii bi ci njëkk ihfazillaha yahfazuk comme ni ñu ko souligné woon ci arbaina yi yonent bi alayhi salaam moo jëlal boppam propre euh, initiative toogul ba Seydina Ibnu Abbaas laaj ko bi ñu waree déedéet moom moo jekki ne man eh, ñëw ngir jàngale waaw ngir jàngal ngone sii yi dañ ciy xamante ni jàngale ñëpp la ñuy jàngal xam nga boo waxee ñu ne xale yi sax daanaka ñoom mais xam nga ne mos yow jàngale gi ngay xalaat ak may wax bokkul nañ ko yóbbu daal rek ngir débarrasser wu ci kër gi noonu mu dem di yuuxu rek déedéet loolu taxul ñuy wax wala dañ ko yóbbu ci oustaz mais bu wàccee daal ci école bi nañ ko yóbbu fee bu ko defee ñun ñu man a noppale ku nekk ci suñu afiya xam nga ne loolu taxul ñuy wax waaw mooy xattaa yu mel lii nii te Mawlana Ibn Abbas temps yi moom bi yonent lay saa saa bi génn àddina treize la amoon waaw wa qad nahadtu al ihtilam da doon door góor waaw te lii avant loolu la xew-xew bi avant la mooy gis nga kon gis nga koo xam ne ay dix ans onze ans côté yooyu la amoon yeneen tuwaay sa sam di ko jàngal lii kon nag ñun nañu bàyyi naan suñu doom yi non ñoom lii xajul ci ñoom luñ nar kii ñu minimiser leen non du ko comprendre lu tax du ko comprendre hein <laughs> eh? way way way képp koo xam ne comprendre nga ñoom Naruto nag Ah oui Naruto maanaam benn BD la bande dessinée bu xale yi di lire ay manga bokk manga yooyu nga xam ne japon lañ jóge ñu bëgg ko lool ñépp di ko bind léegi français yeeg ku di lañ ci moo gaal Harry Potter yee yépp mag ña di di lire Harry Potter léegi ñoom yooyu yépp nga ne ñoom man nañ ko <laughs> waaw di di di di seetaan Dora l'exploratrice. waaw saa yi loolu nag dépassé nañ ko. ma ne la waaw après mais comprendre nga rek lu xam nga waaw yooyu yëpp ñuy comprendre Mickey yi lépp luy xew ñu koy seetaan di ko comprendre léegi nga ne nag waxu Yonent bi alayhi salaam yi nga xam ni ñépp mooy ñépp ci ñépp ñépp ci jël lu ne ak nu sa aaj toll gis nga lii wax nii. wallahi ci gën a kawe ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhi salaam muy Seydina Siddiq ak Seydina Abu Umar ak Seydina euh, Usmaan ak Ali radiyallahu anhu lii nii da lii nii da leen da leen dañ koo soxla waaw waxu yonent bi alayhi salaam bii dañ koo soxla <laughs> kon nag bu ma wax keneen <laughs> kon ñoom ñépp ko soxla ndax waxu yonent bi alayhi salaam mooy loolu day transcender les générations mais day trans mooy day romb âge bu nekk waxam ku nekk mën na koo dégg ku nekk mën na koo dégg ku nekk mën nga koo jële selon sa niveau na mu toll ñi gën a kawe di ci gis yu xóot ña ku nekk ak sa niveau alxuraan bii nit ñi ko xam ne ku raw fi nga rawee dama xam ne man ni ma ko déggee ak ni ko al imaam al xaafis ibn Kasiir déggee benn la rahimahullah mais bokkul bii Suisse bokkul man ni ma ko déggee ak ni ko imaam al-Hafiz ibn ah, ah, ah, eh, as-Suyuti déggee mais xaaju la bokk mais xaaju la bokk naka no mooy ay niveau la ku nekk ci sa niveau. tabutee mbir mi benn source bi la gaa yi fii ku fi raw rawewut feneen de bu kenn yaakaar ne fii mu ne dañoo dugg ay xalwa yu kenn xamul ma ne yooyu yëpp xam nga fan la jóge ci alquran ak sunna bii lañ la rawee ku la raw fii lañ la rawee bul dem di seetlu mystère yu jaar fii ak yu kii ma ne alquran ak sunna kese ci la la rawee ku raw fi la la rawee kon nag te seen wax muy wax yu bi nga xam ne moom la borom bi wàcc day transcender génération yi day transcender âge yi transcender li nga xamante ne nii mooy mooy ku nekk at yi day dugg ku nekk mën cee jël la ngay jël moo tax mu mën a wax lii Mawlana Ibn Abbas alors que moom gone la woon mu ne ko dama lay jàngal ñu xamante ci kon jàngalekat bi liñ doon wax sànq bu mu toog rek naan doo man daal ku ma laajul du la wax a ah. ah non non non xam-xam dañ koy dikkal mais kenn mais dañ koy dikkal mais moom du dikkalaate déedéet waaw naan dégg naa ne imaam Maalik waxoon na mais la xam lu taxoon imaam Maalik doon wax loolu contexte ban la ko doon waxe ay buur ay doomi buur kay bu dee dañuy nar a fuuy waaw te loolu am solo la ñoo xam ne joxuñ gëdd xam-xam bi xamuñu ko pour ñoom boo jëlee dinañ jàngal yow en fait yaa am loo soxla ci ñoom te loolu bari nañu ñu bari noonu lañ mel li ñëw ci palais bi daneen jàngal lañu ñu foog wala seen château bi wala seen kër baay bu panaale bi nga xam ne seen baay moom fexe na ba ne waaw na ut ustaas bu koy jàngal benn xaritam wala benn ustaas buñ ko booleel mais doom yi faalewuñ jàng mi lu leen neex la def bu leen neexee duñu ñëw ne dañoo am anniversaire dañoo dem feetam waaye ji mooy ñëw ci biir kër gi léegi sax mu ñëw sax xam nañ heure bi ñu ne daay sieste quoi daa tëdd dañoo moom da kooku daa war a arrêté njàng mi waratu la dugg ci foofu waaw loolu la imaam Maalik doon wax ca kaa yu mel noonu ne xam-xam dañ koy dikkal mais moom du dikkalaat parce que xam ne ñi façon nit bee bés boo leen dikkalee demee mooy la moo ba lañ doon wax rek xam-xamu xadiis yi leen ci doon wax naan xam-xam boo ko jëlee teg ko ci koo xamante ni nii yelloowu ko mooy comme nga jël caq or sànni ko ci fi nga xam ne mooy mbalkaam mbaam waaw ëttu mbaam fu mbaam yi nekk di fa salke yépp nga jël yow sa caq oor jamaa nga ñëw sànni ko foofu yàq koo yet looloo tax imaamu Maalik doon wax al ilmu ne yutta dañ koy dikkal waaye du moom mooy dikkalaat parce que mooy ñu mel noonu la doon waaw mais kay bu dee nag ñi nga xam ne ñoom xam-xamaleen ñor ah hadiisu rasuulillah sallallahu alayhi moo leen ñor yow jàngalekat bi baax na sax léeg-léeg nga dem ci ñoom ngir dirigé leen ko te lool rasulullah sallallahu borom moo wàccee hein euh, saar la wàcc ne saar bii demal ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de déglul fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam boppam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam la suñu borom wàcceb saar ne ko saar bii demal nga jàngal ko Ubay ibn Ka'b bon wa ma ma Ubay radiyallahu ta'ala anhu wa borom ne yonent bi alayhi saar bii demal ba ci Ubay ibn Ka'b nga jàngal ko ko mu dégg laa bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee saar bi nekkoon ak sama boroom moo ma wax hein ma jàngal la li nga xamante ne mooy saar bi Seydina Ubay ne ko borom bi moo tudd sama tur ne nga jàngal ma ko yonent may saar saam ne ko waaw wallah mais dafa kontaan bay jooy loolu na lañ ci jàngale mooy jàngalekat bi moom ci boppam mën naa def Allahu akbar waaw di dem ci ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy taalibe bi di ko jàngal kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu lii lépp day wane woyof yenent bi alei salatua salaam ni nga xam ne noonu lañuy jàngale nga xam ne moom ci boppam moo jël propre initiative am xaarul mawlaana ibnu Abbaas laaj ko moo ne ko yaa gulaam ci kaddu yu sell te dal waaw oh, et boy loolu tey wala suñu waayoo déglu li ma lay rifqa gis nga dal ak tee du dugg ci dara lu da koy rafetal waaye di jaay duur kéeg dëgër waaw du xuurali baat du dugg ci dara lu da koy ñaawal comme li yonent bi saa saam wax waaw kon nag <laughs> mu ne ko yaa ghulaam inni u'allimuka kalimaat mooy ton dafa am solo ci communication. waaw benn kaddu gi rek man nga koo wax ñaari nit wala nga wax ko ko waxaat ko ko neneen beneen yoon réaction yi muy am day wute waaw parce que ñu bari foog nañ ne ñoom seenu yar ci xuuli li baat ak mel noonu sax la gars yi de bo bokk xale bi contre lay def mooy day day rejet rejet mooy li ko digal du ko def léeg-léeg nag dina ko def parce que bu ko deful ñu ngàdd ko waaye du la déggal alors que bu dee ci lu sell te sedd te nooy te baax te rafet te kalima tayyiba kaddu yu teey nga kii mais sama doom mais yow ah xoolal li nga def rek xam nga ne mais xalaatal est jàpp nga ne yow lii nii euh, quand rafet na ah xam naa xam nga ne rafetul waaye beneen yoon bu ko def ah voilà kooku yow loolu lay gën a dégg que bo euh, ñoom mu ñëw rek da aj tël moom <laughs> comprendre sax yow lañ koy wax lu tax nga ne ko tël sax léeg-léeg du ko comprendre même bu ko comprendre sax boo liggéey bu la fi gisul day defar parce que borom gourmet bi dem na <laughs> le chat n'est pas là les souris dansent <laughs> waaw comme que daal fii mu ne moom moom muus mi moom jël na congé ñun ginax yi mën nañoo toj dëkk bi daal di daal daal daal di parade ci ci ci ci ruq beeg magasin beeg <laughs> ah bordas bi ñu def gerte gi <laughs> waaw kon nag xam naa nañu yem noonu ci yaa ghulaamu inni u'allimuka kalimaat maa ma lay jàngal ay kaddu kon ñoo xam ne kon jàngale buñ toog rek naan non non non man bala maa jàngale il faut gars yi def yitte ñëwaat ah. buñ ñëwul sama yoon new ci wala man ko ma laajul du ma la jàngal dara laa wax non jàngaleel. jëlal sa initiative mbir mi bu dee ne yow xam nga ko na leer ci heure à nga xam li ngay wax te mu leer ci yow nga war ko transmettre transmettre waaw léegi nga dem mais léegi noo koy def ma ne mais affaire bi léegi nii koy nañ ci waaye saa mën nga koo def waaw boo gisee ñoo xamante ne xam nga nga jàngal leen xamal leen waxu yonent bi saa lenn ci laayatul alquran buñ toogee dara toog duñ def dara wala di waxtaanee ay picc meeg yooyu ay kii walla natation bi keroog biñ demee géej ay yooyu nga jàngal leen yii waaw ne leen tey de dama bëggoon ñu waxtaane benn ci xadiis yonent may saa saa wala benn ci laaya alquran leeral leen fi loolu roye ko yonent may saa saa kenn gënu la nga nga def teg ci waxoon nañ la fi nga xam ne mooy fa nit ñiy daje léegi mooy internet bi mais nga leeral li nga mën a leeral ginnaaw bi mu leeree fi yow nga teg gaa yi ngi fii ci réseaux sociaux yi am nga whatsapp am nga kii mais ngay ngay ngay def statut waaw leeral lu daw boo amul yow nga partagé ndax bu boobaa yàq ci jàngalee yem ndax yaa waral jàngale ni siiw gis nañu hadith Seydina Jibril fan yi alayhi salaatu wassalaam